sauf que dinañ fexe di jiim ak seeni loi waaw fu ñu jógi daa nekk seen obsession c'est l'islam waaw bu ñu toogee ak da ngay foog na yow dëkk bi seen problème mooy l'islam alors que du dëgg chômage bi c'est les musulmans à cause de ñoom moo alors que du dëgg insécurité bi sa ñoom lu nekk rek mooy même bu seen économie doxul sax loo xam ne état yi fi teg président yi fal ñoo cuune di jéem ay politique yoo xam ne xamuñu dara di essayer daal di këlbate réew mi ñu nekk ci ay déficit yoo xam ne ma suñu koo xam ay milliards yu bari yu ñu war a fay léegi nag ngir kalangaatu nag fu nekk ñu kii au lieu ñu toppatoo yooyu nga dégg leen ay loi contre lu voile contre lu nangam contre mel ni lo parce que xam nga lan la lii la waaw mooy l'islam lañ gis muy avancé te loolu neexu leen waaw li nekk seen problème dëgg-dëgg du ñu ko régler parce que borom bi moo leen di préoccupé ci yoo xamante ne nii xam na ne ñoom de toute façon mënuñu faa jëri dara waaw dañuy sonn rek waaw moo tax borom bi ne afahumul ghalibun est ce que ñoom ñooy noot nañ continuer di def seeni manin ba foog ne ñoom ñooy noot wala man li ma wax mooy noot la aghlibanna na wa rusuli waat naa ne dinaa féete kaw dinaa noot man ak sama ndaw yi ak képp koo xam ne moo topp ci seen ndaw yi ci ndawam yi kon loolu mooy affaire bi <laughs> waaw loolu la borom bi di def mooy jihaad loolu lay jariñ mooy fépp foo xamante ne nii moo am na di feeñal diine di tasaare l'islam ñu koy dugal ci dëkk yi lan mooy xew mais mooy ixmaadu day day day fay sawaraaw li nga xamante ne nii mooy al kufru mooy kéefër ba pare di ko éliminer waaw kon nag loolu la moo tax mu jaay bi moo tax dépassé ñu la ko ñoom ñoom imaam ibn euh, ibn daqiq al-Iid rahimahullah doon wax naan affaire moom ay jëfam dafa jalgati parce que yemul ci waa ji rek daa dem di rayante noonu jeex na non li muy def te tamit naf'ul muslimin ñépp la parce que bu ko deful woon yi dañuy dal gisoo ñun diñ ko bi ñu bàyyee yooyu yépp ñu jàpp ne yéen musulman yi amu ngeen droit yor arme amu ngeen droit sax di ko waxtaane voilà yéen na ngeen a war a toog rek désarmé léegi ñi am arme nag ñooy noon yi ñoom saa su ne seen industrie armement yi di gën a dox ñuy gën a arme wu saa su ne ñuy gën a jël nga gis bu voté budget yi jotee milliards yi nga xamante ne daanaka année bu nekk ñu yokk budget militaire ba mu des ñun suñu réewu jullit yi amuñu droit waaw ñu nekk ñoo xam ne la imaam fàttale ko limaamul Qurtubi doon wax keroog naan li leen dal ñoom waa Andalusi voilà <laughs> di naan lii Abu Ubayda wax lii mooy dëgg waaw dëgg la joo xam ne benn poussière amu ci waaw <laughs> mu ngi noonu ñun nag ci loolu lañ nekk waaw gis ngeen nañ demoon ba ñàkk l'Andalusi ñun noonu lañ nekk waaw koo ci ci gis rek bu nekkee ci puqusam waaw ay mbiram tuuti di dox jàpp ne loolooy ajjanaam jeex na waaw quant à cause umma xamul amul amul amul sax conscience boobu wal iyaadu billah wallahu taala wal wal wal allahu almustaan waay waaye aslahana allahu waay yal nañu boroom bi daal di yëwénal allahumma rudd almuslimina ila diinika maradan jamila <coughs> amin allahu akbar léegi nag am na benn affaire boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ngi koy wax <laughs> ci al léegi mooy eh, eh, bi muy sharah hadith bi parce que am nga hadith bi boo ko déggee da nga naan yii way doo fukk ba wayow kon jihaad comme li ñeen ñi jóge sànk di wax ñenn ñi naan loolu day wane ne jihaad ci luñ joyal kon ci jëf yëpp moo ci gën parce que li yooyu saa saa wax de façon kenn manu ko lim ko kemmal lim ko melal di julli guddi yi te doo arrêté di woor bëccëg yi te doo arrêté ñoo tax mu ne yéen manu ngeen ko lu tolloog jaan manu ngeen ko en plus fee waa ji laaj ko mën a ko ah ajidu man trouvé daju ma ko ana moo gën jihaad mun a daju ma ko voilà kon loolu yëpp kon est ce que kon du jihaad moo gën kon ci jëf luñ joyal al imam al hafiz ibn mu ne ci al fath bi muy sarah hadis nekk ci buntu bi nga xam ne moom lañ la wax muy kitaabu jihaadi wa siyar baabu fadlil jihaadi wa siyar ah mu ne moom al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah ne na gis nga xadiis bii <laughs> wa hadihi fadilatun zahira lilmujahid fi sabilillah taqtadi an laa ya'dila al-jihaad shay'un min al-a'maal waaw mu ne xadis bii nii yeneen saa sax liñ ci wax ah nga ne lëgu leer ngir jihaadkat bi ci yoonu yàlla te kat ah li muy yenu nag ci kaw bu boobaa nag mooy an laa ya'dila kon kenn neewul kon moowul tolloowul ak al-jihaada jihaad shay'un dara min al a'mal ci jëfu jaamu yàlla yi léegi nag mu des waaw waaw amma ma jaa fi hadith ibn abbas nag marfu'an mooy hadith biñ fi gisoon bi ñuy wax ci wàllu ayyaamul ashr zil hijja yu baax woor te ñu nekk ci jeexal nañ ko parce que tabaski ji weesu na ñi mujjee tabaski samedi lañ tabaski ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te tay la lundi voilà waaw allahu akbar waaw allahu akbar bu dee samedi dix dimanche onze tey douze dul xijja bu dee ñu tabaski woon vendredi nag tey mooy treize allahu akbar allahu akbar di lundi neuf juin deux mille vingt cinq euh, euh, rahmatullahi ala aljamii wa taqabbala allahu min aljamii léegi <laughs> euh, mu ne léegi nag kon nag loolu lay niru quoi waaye wa amma ma jaa fi hadith ibn abbas kanta li ñëw ci hadith mawlana ibn abbas marfu'an te mu yëkkati ko mooy bi leen saa saam naan maal amalu fi ayami afdal min hadihi mooy ma min ayamin al amalu salihu afdalu hmm? ahabbu ila allahi min hadihi al ayam voilà mooy amul benn jëf benn ci bés yi yoo xamante ne ni jëf ci jëf ju baax moo gën ci jëf yi boo sa bés yi muy ayyaamul ashr fukk yi nga xam ne ñoo njëkk yi nga xam ne ñoo nekk zul xijja muy weeru tabaski bii ñu nekk ba ci fukkeelu aj fan bi di li nga xam ne mooy bésub tabaski di bésub loj bi di yawmul hajjil akbar qaalu ñu ne ko walal jihaad fi sabilillah waaye ren saa salaam même pas jihaad ci yoonu yàlla mu ne walal jihaad même pas illa rajul ba mu des benn waaye boo xam ne dafa ak boppam ak alalam bam demee dikkawul delluwul ak loolu dara xanaa kooku waaw mooy kenn moom jëf yi nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne mooy eh, ci fukki fan yooyu seen doole fa yàlla léegi nag danga nga naan waaw kon looloo lii ñu ngi koy dégg looloo la bëgg a wax <laughs> eh? mu ne fa yaxtamilu léegi niñ koy dégg lii la tontu yaa ngi day yenu an umuma xadiisil baab këne loolu eh, mooy Euh, xadiisu bunt bi xussa mooy lim joyoo xussa bi ma dalla alayhi xadiis ibn Abbaas mooy lim wax ci mujaahid bi fii ne maa yaadulul jihaad fi sabilillah mu ne laa tastati'uuna ñu wax ko mu ne laa tastati'uuna ne lii wax ne comme si comme moom jihaad kat bi amul kenn koo xam ne ko mën a kenn moom loola parce que lii gaa yi kenn mënu ko mu ne loolu joyu fii nekk lu général fii hadith ibn Abbas bi da koo tënk te ne non ba mu des bi moo tax yeneen saa bi mu ne jëf ci fan yi moo gën moo gën a soppul fa yàlla fukki fan yi ah ñu ne ko même jihad parce que lim leen waxoon ci jihad yii lañ xam ak waa ji ne ko waa jihaad mu ne lu gën jihaad mu ne dajuma ko waaw loolu lañ xamoon yeneen saa saa ne leen nag waaw malgré loolu waaw xàttal jihad même jihad sax jëf ci fan yi moo gën a sopplu fa yàlla que même loolu xaw te waxoon naa la kook mu seetee sax jihaad la waaw kook mooy mujaahid bi nga xam ne dafa génn ngir yàlla dem ba mu demee la mu yóbbaaleeg ay kiiwam yëpp dañ koo faat delluwaale alamam ak la mu dépassé woon dara lépp foofu la naaxaay xanaa kooku kon jihaadkat bi nga dem bi dem ñëwaat mooy dañuy xam ne kon jëf ci fan yële moo ko ëpp doole ndax àggul daraja jooju ndax ki àgg daraja jooju mooy ki ab dafa génn xare ak alalam wala mu yar jien ah te delloowul dellusiwul ak loole mu génnaale tous dara dara dara dara dara dara dara dara waaw dara lépp ba mu demee voilà kon loolu euh, lu ama am solo la kon <laughs> loolu mooy dafa dafa seppi lii que waaw jihaad rëy na dara tellool wax moom mais nag jëf ci fukki fan yi zul euh, al ashr zul hijja quand même mu ne ñu ne ko walal jihaad ya rasulullah fi sabilillah mais jihaad ci yoonu mu ne walal jihaadu fi sabilillah même jihaad ci yoonu yàlla illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi thumma lam yarja bi shay'in min dhalik mam des ki nga xam dafa génn bakkanam ak alalam dem ci toolu xare dem xare ñu faat ko alal bi it ñu luubal ko foofule noon yi xanaa ko voilà kon loolu euh, day wane ne kon loolu euh, mu ne kon loolu benn mbir la boo xam ne luñ man a tontu ne loolu la hmm? moo tax mu ne wa yahtamil an yakuna al fadl fi hadith al bab maxsuusan mu ne te day yenu ne euh, lii nii bunt bii ngëneel li si suñu yeneen saa saam di wax xadiisu buntu bii nii ñu nekk dañ koo jagleel xussa bi ma dalla alay xadiis euh, fi xadiis maxsuusan bi man xaraja qaasidan almuxaatira bi nafsi wa maalihi fa usiiba kama fi baqiyati xadiis ibn Abbaas radiyallahu anhumaa xaraja yuxaatiru bi nafsi wa maalihi summa lam yarji' bi shay' kon nag fa mafhuumuhu anna man raja'a bi daalika laa yanaalu al-fadiila al-mazkuura loolu la ñu wax mu ne kon loolu bu boobaa leneen la mooy kon ngëneel wala mu nekk ngëneel gi tudd fii ci wàllu jihaad ne loolu moom dara amul dara lu kemmoog moom daanaka mais parce que li war a kemmoog moom mooy di julli te doo arrêté di woor doo arrêté te neen leen yéen kenn manu ko waaw mu ne loolu xam naa kooku jihaadkat boobu muy wax mooy ki nga xam ne dafa dem ah nga xam ne kanam ak alalam lépp dafaa des voilà kooku lay wax waaye kanta ki nga xam ne dafa dellu si dem jihaad yi waaye dellu si na kooku uh, waxuñu ko waaw loolu wax nañ ko sànq waaye imaam mu wax léegi mu ne waaye wax ashaddu loolu kon gis nañ iskaalaat yooyu lënt lënt yi mënoo taxaw nuñ ko mën a tegge mooy diggante am ak xaas la voilà hadis bi dafa nekk loo xam ne dafa joyu li koy tënk nag mooy hadis naa Abbas bi ne waaye nag bés bés ci jëf ci fukki fan yooyu loolu mooy wane ne bon fukki fan yooyu wallahi yu ñu génn noonu seen ngëneel rëy na fa yàlla moo tax il faut alerter waaw booleen jullit ñi képp koo xam ne da ngay wax ci diine fan yooyu buy jege war ngaa soññ nit ñi gin leen a soññ comme ni ko ne saa saa doon def waaw léegi walilaa alhamdu wal masha allah mbokk yi dañ koy def fépp waaw nga gis tiktok yi ñuy yónni ay kii di la wan yi nga xamante ne mooy li ci yoneen saa ak gëneel yi ci nekk que jëf fii lu baax saraxe ci euh, fukki fan yi bokkul ak saraxe feneen woor ci fukki fan yi bokkul ak woor mooy naa fi la la ñuy wax feneen na eh, nangam ak nangam lépp waaw bu ko defee sikkar ci fukki fan yi bokkul ak def ko feneen dox mbokk ci fukki fan yi bokkul def ko feneen waaw jéggal ku la toon ci fukki fan yooyee bokkul ak nga def ko feneen waaw waaw akbar waaw waaw akbar waaw loolu lu amam solo la léegi kon ginnaaw biñ gisee la alhamdulilah imaam al-Hafiz beneen ishkaal beneen lënt lënt hmm? eh, boo xamante ne nii ah loolu it lu mën a taxaw la de waaw waaw mu eh, al imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah mu ne nag bi gën a tar sax ci yii nii yépp <laughs> mooy wa wa ashad mimma taqaddama fil ishkal li nga xam ne sax moo gën a tar ci li nga xam ne mooy lënt-lënt bu mën a am ci xadiis bi maa axrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Maaja wa Ahmad mooy li nga xam ne moom la al imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullah solo wa ibnu Maaja ak al-imaam ibnu Maaja al-Qazwiini wa Ahmad ak al-imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullah ala al-jamii' wa sahhahahu al-Haakim mu ne imaam al-Haakim wéral na ko mooy solo na ko tamit min hadiisi Abi Dardaa marfuu'an ah, mu nekk ci hadith boo xam ne al-imaamu Abu Dardaa Uwaymir radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko solo yëkkati ko ba ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yenent way saa saam dale ala unabbi'ukum bi xayri a'malikum wa azkaha inda malikikum allahu akbar moo xadis bi xadis wóyóor wóyóor wóyóor wóyóor wóy la ñun war nañ ko gis mille quatre cent quarante et un insha allah euh, bon loolu nag euh, ñëw ñu ñu mille deux cent quatre-vingt-dix-huit mais xadis mille quatre cent quarante et un lañ war bi al imaamu al xaafidu ibnu Hajar al Asqalaaniyu rahmatullahi alayhi di wax te mooy fii wax ngëneelu sikkar voilà ngëneelu sikkar waaw te boobaa nag gis ne ah zikrullahi ndax de toute façon jihaad ak yooyu yëpp c'est pour saxal zikrullah <laughs> voilà non ngir saxal zikrullah la moo tax moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom moo féete kaw yëpp voilà dinañ ko gis ci baabu fadl zikri wal hasan alayhi insha allah mille quatre cent quarante et un kon mu ne hadis boobu moo gën a indi moo gën a indi beneen iskal parce que yeneen saa sam dana la unabbi'ukum bi xayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq waaw wa xayrun lakum min an talqaw wa xayrun lakum min an talqaw an talqaw aduwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qaalu bala qaala dikrullahi ta'ala allahu akbar ah mu ne fa innahu zaahirun fi anna dikra moom bi mujarradihi afdal min man man ab min ablaghi ma yaqa'u lil mujaahid wa afdal min al infaq ma'a ma fi al jihad wa nafaqati min an naf' al muta'addi waaw mu ne bi gën a indi iskaal moom mooy xadis bi parce que yone saa sallam foofu ne ala unabbiukum waay waay ndax duma leen xabaare bi xayri amalikum ci li gën ci seen jëf yi wazkaha te gin cee sell gin cee sell inda malikikum fa seen borom bi nga xam ne moo leen moom te xëccoowu leen ak kenn wa arfa'iha fi darajatikum te gina yëkkatiku nag ci seeni daraja wa xayrin gën te gën lakum ñeel leen min infaqi dhahabi wal fidda ngeen beneen waraq ngeen al wariq ngeen di dépenser mooy or xaalis waaw lu ngeen ci mën a dépenser loo xam ne moo ko gën waaw wa xayrin lakum waaye moo gën ci yéen min an talqaw ngeen dajeek aduwakum loo xam ne moo gën ngeen dajeek seen noon yi fa tadribu ngeen di duma di dóor anaqahum di cor seen doq ya wa yadribu ñoom ñuy cor anaqakum seen doq ya mooy di jihaad di xare ah, yéen sa sa mu ne ndax duma leen xalaale lu gën lii lépp Eh, gina sell fa seen borom mi leen moom gina yëkkati ko ci seeni darajaat gën ci ngay dépasser ay oor ak xaalis mooy ci lu neex yàlla waaye gën sax ngeen dajeek seen noon yi mooy di jihaat ñuy ngeen di rey fa tax fa yaqtu lu yaqtalu voilà ngeen di faat ñu leen di faat waaw ñu ne ko xaalu balaa kay yow yeneen saa salaam mu ne leen nag loolu xam nga mooy lan li gën loolu li mooy lan te moo gën ci seen jëf yi mooy zikrallahi taala mooy tudd yàlla mi nga ne mooy waaw te yéegul allahu akbar imaam al mu ne bii nag moo gën a tee moom bii moom <laughs> iskaal bii moom moo gën a taxaw de moo gën a tee kii nag waaw allahu akbar waaye bon imaam al lu lu après mu ne eh, rahmatullah fa innahu lii nag moom zahirun dafa leer fii anna dhikra moom kene tudd yàlla bi mujarrad yi moom dong afdal moo gën min ablaxi te la gën a moo gën la gën a njomboxtal fa gën a kawe maa nga xam ne yaqaw la lu lu lil mujaahid mujaahid bi lu mu man di am ca lu gën a kawe kawe kawe kawe mais zikrullahi moo ko gën tudd yàllaa ko gën wa afdal non seulement moo gën la mujaahid ba mën a am ci lu gën a sori cay darajaat waaye moo gën min min al infaq ci dépenser waaw ak loo mën a dépenser lépp ci yoonu yàlla te yàlla tax nga sellal zikrullahi ku gën ala oor yeeg ah, xaalis yeeg lépp or pur xaalis pur argent pur lépp nga koy dépenser zikrullahi ku gën mu ne maa maa fil jihaad yi ànd ak li nga xamante ne nii moo nekk ci jihaad wan nafaqati ak dépenser min an naf'i ci njëriñ jeex al mutaaddi day jalgati yemul ci ñu koy def moom lañ la doon wax sànq. di la rappelé ñoom imam ibn Daqiq lañ doon wax mais te jihaadkat bi euh, rahimahullah li muy def mais njariñul jullit ñëpp la parce que bu ñuy yoon joxee toog di jox dara mais jullit ñi noon yi dal seen kaw noot leen waaw moral l'islam bi di wàññeeku waaw alors que moom loolu muy def day tax l'islam bi gën a dëgër te bu dëgëree pour ñëpp la pour ñëpp la voilà kon mooy njariñam dafa jalgati kiy dépensé tamit di def or xaalis ak yooyu di def ci projet yi di def yi nga xam ne yooyu yoon mais kooku dafa jàngati yemul ci moom malgré loolu lépp zikrullah yi ko doole imaam al nag bi mu waxee lool moom foofu la yem waxul nag affaire bi parce que iskal bi yëkkatiwu ko am nee na <laughs> waaw wax na ne daal lii day war ne kon zikrullah bu boobaal waa nga ne waaw waaw mais sauf ñu nekk dañ naan la lenn la mooy comme fële rek mooy xadiisu bunt bii li ko tënk mooy xadiis bële bi bi mu wax noonu bu Seydina Abu Darda bi voilà bu boobaa mu loolu mooy lan mooy jihaad li ñu la fi wax fii ci mbaaxam waa ji ñëw laaj waa yoneen saa salaam lan mooy lan mooy tolloog jihaad mu ne laa tasta manu ngeen ko waaw mais zikrullah mu ëpp doole loolu fuuf parce que yoneen saa salaam bi muy wax li gën da ko tee boole waale jihaad ci biir ngeen di dajeeg seeni moo gën an talqaw aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum waaw loo xam ne moo gën ngeen dajeeg seen noonu ñuy fëgg di rëq di di di di gor cor seen doq yi yéen ngeen di cor seen doq yi ñoom ñuy cor seen doq yi loolooy jihaad bi mu ne loolu lépp nag li leen gën mooy lan zikrullah te wax naa la tamit li tax muy zikrullah ëpp doole loolu lépp parce que jihaad nekkul moo tax yeneen saa salaam fàttal ko xadiis Abu Muusa ñu ko fi wax ba léegi radiyallahu anhu al-Ash'ari bi mu ne yeneen dañ koo laaj al-rajulu yuqaatilu shajaa'a wa rajulu wa yuqaatilu hamiyya wa yuqaatilu li yura makaana kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatal li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya kàddug yàlla da ne eh, dañ ne ko yeneen saa salaam nit a ngi di xare parce daa am lay jaay kii moom parce ñu gis ay galowam li mu man ci Euh, euh, dëkk bi ak jàmbaar la ab zoro la ku aay la ci gar ci xare kee nag moom parce que fii la bokk anakan moo nekk ci yàlla mu nekk képp ku xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya képp ku xare ngir kàdduk laa ilaha illallah féete kaw lu dul moom kooku moo ki nga xamante ne ni mooy euh, moo gën voilà fa huwa fi sabilillah ko ñu xamee ci dafa am objectif l'objectif u jihaad comme niñ ko fi waxe sànq ba léegi mooy du ñëw rek di rayaate noonu di di avancer di dem waaye mooy ngir yëkkati kalimatu la ilaha illa allah waaw allah muhammadu rasulullah alayhi te loolu mooy sikkar mooy tudd turu yàlla di fàttaliku yàlla waaw te moo lay may li nga yàlla ne tudd leen ma azkurkum tudd leen ma bu ngeen ma tuddee man dinaa leen tudd te bu ngeen ma tuddee ca xadiisul qudsi bi ah foo xamante ne mala boo xamante ne mbooloo boo xam ne man ngeen ma tudd ma tudd leen ci mbooloo mu gën ma ngeen ma tudd kon nag fazkuruni azkurkum waaw tudd leen le rappel d'Allah jaamu yàlla yépp loolu lay jariñ mooy ñuy nekk nekk ci xadratay borom bi en permanence borom bi di nekk suñu lépp suñuy yëngu suñuy lépp ñu koy suuraale ci yépp mooy ak taqwa voilà di teet yàlla ci lépp loo xam ne lu ñuy dugg lu ñuy génn ak lu ñuy dal lu ñuy yëngook lu ñuy lépp lépp lépp di teet yàlla di sóoraale yàlla ci lépp di ko tudd waaw ci koo xam ne du dakk waaw moo tax uzkurullaha zikran kasiira loolu nag mooy jaamu yàlla ji gën a te tudd yàlla yooyu ah li ko représenté ci wàllu lu jëf yooyu taxaw di ko def mooy julli voilà <laughs> moo tax wa aqimis salaata ngir lan li zikri allah wa aqimi salata borom bi na taxawalal julli ngir la li zikri yi ngir nga may fàttale ko mooy moo salaat zikr la waaw moo tax euh, euh, mu wax ne euh, aji aji julli ji nekkul li nga xamante ne li ëpp doole ci li muy def nekkul rek mouvement yi muy def waaw waaye wala zikrullahi utlu ma uhiya ilayka minal kitaabi wa aqimis salaata inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar wa lazikrullaahi akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun voilà ut lu jàngal waaw ca suuratul ankabut maa li nga xam ne uhiya ilayka moom la ñu wax yu ci yow sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam min alkitab tukkee ci téere bi wa aqimi salaa taxawalal julli waaw waaw te booy taxawal julli loo fay jàng mooy maa uhiya ilayka min alkitab alquran li ñu wax yu ci yow ak kàddu hatta sikkar yi ngay wax subhaanallah yi loolu du kàddu alquran aha kay <laughs> waaw inna solata te ngeen yëg ne julli tan ha day aaye boroom aji ka koy def anil fahsha ci ñoom téef yi wal munkar ak yi nga xam dañ koo bañ tam mu ñaaw wala zikrullahi waaye tudd yàlla ga ngay tudd ci biir julli akbar moo ëpp doole que que di def mouvement yi noonu rek di sëgg ka siggi ruuxu julli mooy tudd tudd rappel d'Allah gi ci biir ndax moo ëpp doolu lépp waaye nag fa ko yàlla gën a bëgg mooy ci biir julli moo tax mu farataal ko suñu kaw njett ñi fi nañ ko def minimum fukki yoon non non juróomi yoon ci bés bi te cinquante la woon juróom fukk la woon waaw ca ayatul ca mi'raj comme nañ ko fi waxe woon ba Seydina Muusa doon diglal Seydina yonent saa salaam di ko euh, orient di ko di ko conseil ngir mu dem borom bi di wàññi ba mu des juróom yi yonent saa salaam nee na keroog mu ngi dégg genn kàddu mu naan na hunna xamsun wa hunna xamsun laa tubaddalul qawlu ladayya laa yubaddalul la ladayya voilà mais ñoom de juróom lañ mujj doon waaye képp ku ko taxawee da ngay am payu ku def juróom fukki julli cinquante julli kenn du euh, du soppeeku sama kàddu fi man borom bi tabaaraka wa kon loolu mooy loolu moo tax buñ naan julli ne euh, euh, tegu leen ci yoon wi waaw waaw tegu leen te ngeen xam ne manu ngeen a peeg jëf yu baax yi waaye xam leen yërëm wan ñu mën a tarkiis li gën ci seen jëf yi mooy julli julli yooyu ruuxam mooy zikrullah ji ci biir moo tax yeneen saa sala wax fii ne ndax duma leen xabaare loo xam ne bi xayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'a bi darajatikum wa xayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-fidda wa xayrun lakum min an talqaw 'aduwwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah allah allah la ilaha illa allah allah mooy li gën simple lu jàmm mën a wax te mooy li gën a neex waaw <laughs> ah, c'est ça moo te moo gën a accessible fii mu ne manoo ne ah, booy liggéey sax man nga sikkar te zikrul qalbi zikrul lisaani wal qalbi man <laughs> synchronisé ruux moom ci la dëkk ruux côté koju borom bi la <laughs> voilà voilà wala waay sawaay waaw kon loolu mooy mbir mi lool kese la mooy xadis bi eh, ñu nekk li ko tënk mooy xadis Seydina Abu Darda bi kene zikar nag moo fu doole loolu nag jihaat li muy rëy rëy rëy yooyu am na loo xam ne saa xamal nañu ko gene waaw waaw loolu moom Euh, moo gën non seulement ngay dépenser saa su ne waaye moo gën sax ngay dajeek say noon di dóor seeni doq ñuy dóor ah, seeni doq ah. kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw ah. wallah allahu akbar kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu xadiis bi en tout cas di ci gis ngëneel li nga xam ne moo nekk quand ci ci jihaad allahu akbar allah Allahu hmm. léegi bii di ñëw insha allah ñu gis xadiis boo xam ne dodoon nañ ko gis waaw nañuy tàmbale bon nañ ko ci mën a teg sax wala nañ ko ci teg après jeexal ko ah dañ koy wax kese ak tamit lëkkaaleen parce que loolu euh, euh, gisoon nañ ko quoi muy xadiis six cent un lañ ko gise woon gis nga parce que six cent un am ne woon te gannaaw voilà hadis bii foo lañ ko gisoon foog naa loolu moo gën bu ko defee bii di ñëw euh, comme que ñu ngi jeexal jeexale loo xam ne moom de toute façon du ñu jëlal dara moo gën euh, di ko commencer insha allah muy hadis six cent un lañ ko gisoon moo doon hadis bi doon wax ne buntu kii euh, bi doon wax ci soixante neuf buntu soixante neuf lañ ko gisoon baabu istihbaabil uzla voilà inda fasaadi nnaas wa zamaan aw al xawf min fitnatin fi diin panim jeexe wa anhu foofu hadis boobu lañ ko gisa woon muy hadis six cent muy Abu Hurayra kon nañ ko gis après daal di dem hmm? muy hadis mille ko defee bii di ñëw inshallah ñu ubbee mille trois cent mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala min xayri ma'aashi nnaasi lahum rajulun mumsikun bi'anaani farasihi fi sabiilillahi yatiiru calaa matnihi kullamaa samica hayhatan aw faz'atan taara calaa matnihi yabtaghil qatla awil mawta madaanna aw rajulun fi gunaymatin aw sha'afatin min haadihi ash-sha'af aw batni waadin min haadihi al-awdiyati yuqiimu as-salaata wa yu'ti az-zakaata wa ya'budu rabbahu hattaa ya'tiyahu al-yaqiin laysa mina an-naasi illaa fii khayr rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aala kon hadith bii nii moom de la ci al imaamu an-Nawawi rahimahullahu eh, mu wa anhu mu ngi koy jële ci saxaaba bi jële hadith Abu Hurayra naka bañ ko doon gisit wa anhu la woon waaw ah <laughs> radiyallahu ta'ala anhu kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na min xayri ma'ashi ah, bokk na ci li gën ci dundub nit ñi mooy lii nag mujjug jamono la lool waxoon nañ ko taxawoon nañ ci jarul ñu ci yàggal ah mooy koo xam ne xaalu dundam li ci gën ci nit ñi mooy rajulun góor goo xam ne ah lahum rajulun ñeen leen mooy mumsikun bi inaan wa anaan no inaani bi inaani farasihi jàpp ci mooy liñ naan liñ koy mooy laxaabu euh, laxaab voilà li ñuy jàpp ngir man ko conduire li nga xam ne mooy fas wi mu jàpp ko fii sabilillah ci yoonu yàlla yatiiru ala matni buñ nee hë rek buñ nee nii rek mu gaaw yéeg waaw <laughs> yéeg ci rek daal gaaw ci ci ci diggu fasam kullama sami'a hayha bu déggee ab baat buy wax këni buy wane ne ah noon yi jege si nañ wala boog faza faza mooy nañ gaaw daw dem ci noon bi rek sa tëb waaw rek nga gis ko mu tëb kullama sami'a hayhatan aw faza'a taara ala matni mu gaaw gaaw yéeg ci kaw diggu fasam woo war waayam boobu bu dee tay saaram boobu wala avion wam boobu wala char de combat wala pick-up bam boobu yabtaxi di sàkku alqatla li nga xam ne mooy faatu ci toolu xare awil mawt wala mazanna wala li nga xamante ne nii mooy day dem ndax xare lool la waaw mooy dem fa nga xam ne fa la ñuy amee njortu yaakaare ne foofu dina ko ame mooy ca toolu xare ba fa faat faatu ñu faat ko fa wala faatu fa ca yoonu yàlla aw mu ne kooku bokk na ci gën façon dund loolu waxoon nañ jamono ji muy am dellul foofu aw wala boog rajulun bokk na gën ci nit ñi ak dund ginnaaw kii rajulun benn waay boo xam ne fii gunaymatin daa nekk ci as jur as njurum yum yor <laughs> mooy ab as troupeau su ndaw soo xam ne moom la yor moom la yor aw sha'afatin mooy ci kaw montagne yi min hadhihi sha'af yi nga xamante ne ñooy yu kawe yi nga xamante ne ñooy montagne yi ñu nekk foofule daal di fay lëlu daal di fay eh, beru aw batni waadin wala biiru xur woo xam ne min hadhihi al-awdiya ci xur yi ne boo fa newee beru ayu fegal nit ñi seeni ay waaye fitna gi nga xam ne moo tasaaroo di bëbb nit di phagocyté nit ñi ci mbon ah mu fexe muccal ci boppam waaye fegal nit ñi ay làmmiñam loxoom lépp ak i njoortam léegi bu nee foofu la nag yuqimu salaa muy taxawal julli wa yuti zakat di joxe zakat wa ya'budu di jaamu borom hatta ya'tiyahu al ba ni nga xam ne faatu gi nga xam ne moom lu leer la amul kenn ku ci laab laab leen laab laabee dara fekkal ko dikkal ko laysa min an mu ne nekkul ci nit ñi min xayrin hmm? nga xam ne moom ci yiw kese la nekk léegi kii euh, hadis bii nii gisoon nañ ko foofale walillahi alhamdu wal minna dañ ciy dellu muy six cent léegi lëkkaaleem ak mu ne rawahu muslim imam muslim moo ko solo léegi xadis bi mooy lëkkaaleem kese la ñuy wax mooy di wax ngëneelu jihaad yeneen saa sam di nga xam am na fu jamonoy toll bokk na ci façon xaalu nit ki dund gu man bi gën mooy nit koo xam ne il est prêt fu mu déggee jihaad noon bay agsi wala noon bi lañuy ñuy dem songi mu mu il est waaw daal di léeg ca la muy yéeg la nga xam ne moo jàppandi ci moom ngir dem te ja sàkkul dara lu am fa shahada mooy boroom bi faat ko foofule mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy am shahada ngir seen borom kon lool di wane ngëneel day nañ saa sam ne bokk na bi muy wax li gën xaal dund nit ñi jamono jooju kii la njëkk a tudd dooru indi keneen ki loolu nag boo delloo fële dinañ liñ ko fa gën a dégg ay biir wallahu taala alam di wane kon fadlul jihaadi wallahu taala alam kon nag ci kaw noon foofu la ñu yem lii di ñëw ñu gis nag hadis insha allahu taala ba léegi de hadith sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu wa allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala